min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi saalisi wa sittiin baabu tanaafusi fi umuuril aaxirati wal istiksaari mimmaa yutabarraku bihi kon walillaahi alhamdu wal minna ginnaaw biñ jeexalee jotaay bi ñu génn buntu soixante-deux bi di baabul iisaari wal muwaasaati <coughs> hadiis bi mu joxoon gis ne kon hadiis Seydina Abu Muusaa al-Ash'ari radiyallahu anhu mu ne woon qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna al-Ash'ariyyiina idhaa armaluu fil ghazwi aw qalla ta'aamu 'iyaalihim bil madiina bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis bunt bi comme niñ ko yëgle woon muy 63 eh, juróom benn fukk ak ñett baabu buntu at-tanaafusi mooy njëkkalante loo xam ne dafa nafiis lu am solo la nit ñi di ko bëgg ku nekk di ko bëgg ngeen ku nekk nag di fexe am ko lool mooy tanaafus fi umuril aaxira waaye ci wàllu alaaxira wal istiksaari ak baril mimma bi bihi li nga xam ne dañ ci barkeeloo waaw loolu kenn du ko bàyyee kenn comme niñ gisoon ci baabul isaar waxoon nañ ci dara bi ñu koy tàmbale kon noonu la tudde buntu bi di tàmbali comme ni mu waxoon ne dina ubbee buntu yi leen ci alquran mu ne qaala allahu taala wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisun suratu almutaffifin ay 26 mu ne qaala taala borom bi nga xam ne moo kawete yéegudde nee na wa fi dhalika mu ngi doon wax ci wàllu aljanna la doon wax loolu la doon wax moom borom bi tabaraka wa taala naan inna al abrara la fi naim al araiki yanzurun ñu baax ñi dañuy nekk ci xéewal ci lal yu kawe ca la ñuy nekk di xool taarifu fi wujuhihim nadrata naim di nga gis di ràññee ca seen ya naataa sëllëxu bànneex xéewal ya ñuy nañu leen di nandal min rahiqin maxtuum ci li nga xamante ne xeetu naan yu yoo xamante ne yu tedd yooyu te kawe la muy jeexe xitaamuhu misk wa fi daalika mu ne nag ci lii mooy ajjanaak la la fay jëme falyatanaafasi ne njëkkalante almutanaafisuun ñi nga xamante ne ñoom ñooy concurrence fii la concurrence voilà kon mu ngi noonu mooy kon lii borom bi lu doxal imaam indi fi xadiis bi e, e, e, mooy aaya bi c'est pour wax ne kon nag lii mooy li nga xam ne mooy ak tanaafus lañu boroom bi wax waaw mbir moo xam ne nit ñi dañ koy soxla ku nekk da nga koy soxla yow dong léegi nag boroom bi nag ne na ngeen ci njëkkalante waaw na ngeen ci njëkkalante bu la nee na ngeen ci njëkkalante kon kay lool waxul ne na ñeen nañu dem bàyyi ko ñu ci def <laughs> te ndigal la kaal amru yaqtadil wujub te lépp lu lay jox gërëmu yàlla di la yóbbu ajjana te di la soreel safara loolu farata la nga ne waaw loolu moo tax wa fi zalika ci lii nag fal yatanafasi nay concurrence nay nay nay nay nay njëkkalante di di di ab di di di gaaw al mutanafisuna ñi nga xam ne ñooy ut loo xam ne lu gànjaru yatu di ko njëkk ngir teg ci loxo lii rek la ci al imam indi léegi nag fii bunt bi ñaari xadis képp la ci indi amaana lépp jeex tey insha allah Eh, mooy xadis numéro cinq cent soixante-neuf moom la njëkkandi mu ne wa an Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam utiya bi sharab fa shariba minhu wa an yaminihi ghulaamun wa an yasaarihi al-ashyaakh fa qaala lil-ghulaam ata'zanu lii an u'tiya haa'ulaa'a fa qaala al-ghulaam wallahi ya rasulallahi la uthiru bi nasibi minka ahada fatallahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi yadihi muttafaqun alayhi talla bittaa'i al-musannaati fawq ay wada'a wa haadha al-ghulaam huwa ibnu Abbaas radiyallahu anhumaa kon al-imaam al-haafiz mu indi hadiis bu njëkk bi cinq cent soixante-neuf mu ne waa an Sahl ibn Sa'd gis nañ ko ci jotaay bee ñu génn laata hadith sayna Abu Musa al-Ash'ari bi moom la woon moo ko bimu naan anna imra'atan ja'at ila nabi bi burdatin man mansuda sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon mu ngi jëlee ci Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu anhu la wax mais baayam ndax nañ la saxaaba la anna rasulallahi ken dawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam utiya bi sharab dañ ko wondil benn Euh, euh, récipient boo xam ne lu ñuy naan a ca ne ngir lu muy naan fa shariba minhu yonent bari saa saam naan ci waaye wa an yaminihi ci ndejooram sa droite ghulamun benn jeune moo fa newoon koo xam ne ndaw la wa an yasaarihi kantaa ci càmmoñu yonent bari saa saam al ashyakh ay mag ñoo fa nekk fa qaala lil ghulam yonent bi mu naanee ba pare mu wax xale bi nekk ci ndejooram ne ko atazanu ndax jox nga ma ndigal an onfiya haula ma jox kaas bi ñeneen ñu naan laata yow <laughs> fa qaala al ghulam <laughs> bi ne <laughs> ndaw loolu ne ko wallahi waat naa ci yàlla ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam laa uusiru du ma ëffal mukk bi nasiibi ci sama cër sama part mink bi nga xam ne yow yaa naan war maa jox ma koy jox keneen ahadan kenn du ma ko bàyyee <laughs> fa tallahu imam an-Nawawi mu ne tallahu bi ta il musanna fawq mooy ta bi yoo xam ne ñaari tombalam ci kaw mooy ta ñaari tombalam ci kaw dalay bañ tax yi nga xam ne ñaari tomb ci suuf muy yàq mu ne mooy wadaahu yenent lay saa saam kon fa tallahu mu teg kaas bi rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam fi yi ci loxo xale bi jeune mu ne wa hada al ghulam imam an-Nawawi mu ne ca suuf jeune bi nag huwa ibn Abbas Abdallah ibn Abbas la woon radiyallahu anhuma mu ne hadis bi muttafaqun alayhi al imam al Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima daal dinañu kaa <coughs> léegi laaj bi mooy est-ce que ñoom donga ko solo ñu ne la en fait hadis bi <coughs> hadis bi Muwatta al imam Malik indi na ko kitabul Jaami' as-Sunna fi ash-shurbi wa munawalatihi 'an al-yamin indi na ko foofu na ko noon al imaam Ahmad ibn Muhammad ñoom ñaar ñoo ko solo ak ash-Shaykhaani ah, kon al imaam al-Bukhaari rahimahullahu taala indi na ko ci bërëb yu bari kitaabul mazaalim baabun idaa adina lahu ak ainsi de suite ak yeneen kitaabu euh, fi shurbi tamit ci ashriba foofu indi na ko indi na ko al hiba tamit kitaabul hiba wa fadliha ëndi na ko ci yu bari kanta buñ jëlee al-Mazalim mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf gis nañ ko fan yi at-Tinnisi di Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kala'i al-Misri ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Malik ki ñu nettali mooy Malik mooy ñu xabaar di Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi imamu dari hijrati Abu Abdillah borom ngir mi an Abi Hazim muy an Abi Hazim ibn Dinar mu jëlee ko ci Salamah ibn Dinar mu Abu Hazim al-A'raj التمار المدني القاصد الزاهد الحكيم رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي moo ko jëlee ci سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه muy سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلب بن حارث بن عمرو بن الخزرج ibn Sa'id ibn Ka'b ibn al-Khazraj al-Ansari radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam utiya bi sharabin fa shariba minhu bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna kanta al-imam Muslim wa Abul Husayn rahimahullah kitabul ashriba la ko indi babu istihbab idarati al-ma' wal laban wa nahwihima an yamin al-mubtadi' kon foofu noonu la ko indi mu ne moom al-imam al-Muslim Muslim rahimahullah mu ne haddathana Qutayba ibn Sa'id an Malik ibn Anas mu ne ki ñu nettali mooy Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq ibn Abdillah as-Saqafi mawlahum al-Basri al-Baghlani rahimahullahu ta'ala an Malik ibn Anas nañ ko sànq fii maa quri'a alayhi la xam ne moom dañoo toogoon ñu koy jàngal moom noonu la doon jàngalee hadith yi jàng comme niñ ko àggee wax an Abi Hazim gis nañ ko sànq ah, an Salim ibn Sa'd ibn Sa'id gis nañ ko sànq anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam utiya bi sharabin fa shariba minhu wa an yaminihi ghulamun wa an yasarihi ashyaakhun fa qala lil ghulam lian watiya haula fa qala alghulam la wallahi la uthiru bi nasibi minka ahadan qala fatallahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi yadihi bi la al imamu eh, an-Nawawi eh, daal di indi ci Riyaad léegi hadis bi ginnaaw njàngat bu njëkk bi bi ci tegu mooy hadis bi dañ ciy jàngee li mu tudde buntu bi mooy li mu wax at-tanaafus fi umuuru aaxira mbiru alaaxira mooy mbiru yonent bay saasaam yonent bay saasaam léppam alaaxira te alaaxira googu mooy mooy àllaaxira ko kenn du ko amee lu dul fii jàddina waaw yonent bi saa salaam léppam boroomam la waaw moo tax léppam boroomam la lépp lañ koy roy waaw lépp lañ koy roy loolu moo tax nag al imaam surtout loo xam ne ndesatam la yow bu dee ñii ci wàll loo xam ne affaire naan la ak lekk la lañ naan war a jox ñeneen yi muy laaj est ce que yow ma jox mag ñi nekk sama ne sama càmmoñ wala mu njëkk la ndax. booy joxe ki nekk sa ndejoor nga war a tàmbale <coughs> loolu moo tax imaam Maalik tudde ko noonu gis nga ci Muwatta ni mu ko tudde mais comme que ay kilifa ñoo nekk ci càmmoñ bi kii di gone mu laaj ko ndigal neewul ne waaye non du ma ko laaj dara joxe déedéet da koo laaj ndax moom akam la waaye bañ ko laajee gone googee di Ibn Abbas am na ñu naan frère am bi al-Fadl ibn Abbas mais loolu dëgërul li dëgër mooy Abdallah ibn Abbas mii la te moom ci boppam ko ne man yonent way saa saam dafa dugg ci suñu tànt <coughs> Maymuna moo Xaalid ibnul Walid xam nga Xaalid ibnul Walid ak Mawlana ibnu Abbaas ak yaay Maymuna mooy Xaalid ibnul Walid yaayam ak Mawlana ibnu Abbaas yaayam ak yaay Maymuna ñoom ñoo bokk papa Xaalid ibnul Walid yaayu Xaalid ibnul Walid yaayu Mawlana ibnu Abbaas ak yaay Maymuna ñoo bokk papa alxaaris moo leen jur léegi nee na damaa ànd ak dañoo dugg yonent bay saasaam ñu dugg ci yaay Maymuna ñu jox ko mu naan fekk Xaalid ibn al-Walid mu ngi nekk ci càmmoñam <coughs> comme que mag la woon te tamit kilifa la <coughs> yonent bay saasaam Mawlaana Ibn Abbaas ne na ma nekk ci càmmoñu yonent bay saasaam yonent bay saasaam naan ne ma ah euh, ba pare war ko ne ndax doo ma ma jox ndigal ma jox sa sa bàyyi tax bi mooy da ko woowe bàyyi tax ndax moo ko mag waaye sinon Xaalid ibn Walid cousin wam la mooy wax naa la ñoom seen yaay yi ñoo bokk papa waaw mun na ko yee yonent bay saa saab yow sa sa desit duma ko bàyyee kenn <laughs> waaye am na yeneen yoo xam ne day wane ne ku mel ni ñoom Seydina Abu Bakar ñu ko fa woon waaw radiyallahu anhu ñoo ne woon ci càmmoñ bi eh, léegi mais Seydina Ibnu Abbaas radiyallahu anhu daal di wax lii moom la naan al boobu <laughs> mooy ki nga xam ne mooy ibnu Abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moo tax al imaam an-Nawawi daal di wax ne moom la waaw moo tax mu ne haadha al-ghulaam huwa ibnu Abbaas ah. voilà comme ci al-Minhaaj tamit loolu la wax mu ne wa min al-ashyaa Xaalid ibnu al-Waliid radiyallahu taala anhu waaw <coughs> léegi da ngay gis ne fii Yonent bi saa saam dafa laaj waaj dafa laaj <laughs> dafa laaj Mawlaana ibnu Abbaas ndigal mais am na benn xadis boo xam ne Seydina Anas da koo nettali mu ngi ci saxee xay ni tamit foofu moom leer na ne parce que ne Seydina Abubakar ci la woon loolu dese naa sax clair waaye am na ñu ne ci la woon mais bi leer moom mooy bi na Anas nettali na Anas nee na radiyallahu anhu yonent way saa sam dañoo dikkal suñu kër mooy seen kër ñoom ñu jox ko mu naan <coughs> biñ ko euh, benn euh, gàtt lañ lañ lañ rat daal di koy jox yokk ci ndox Euh, euh, boo xam ne ma in biir yi euh, haaj yi mooy teen bii lañ jële ndox mi daal di koy jox waaw dool di koy sotti ci soow mi ngir njar ko nee na ma jox ko yonent bay saa saa mu naan wa abu bakrin an yasaarihi wa umar wijaahahu seydna abu bakar mu ngi woon ci càmmoñam toog seydna umar nekk en face de yonent bay saa saa wa a'rabiyun an yamine benn kaw kaw boo xam ne nag ci dajoor yonent bay saa saa la ne <laughs> yeneen tubaab yi naan loolu lañ ciy gis ni bi muy ñëw seen kër ñoom seen aana te ñëpp la àndal ñii la lim est-ce ñoom kese la mënoon nañu ëpp lii tamit nee na bi mu paree <laughs> yeneen tubaab yi saa saam naan suy naa Omar ne ah yeneen tubaab yi saa saam ah yàlla de saa saa daal di jël jox kaas bi kaw kaw bi quoi bàyyi suy naa Abu Bakr suy naa Omar. bi mu paree mu ne al aymanuun al aymanuun al aymanuun yeneen tamay saa saam ne ñi féete ndijoor ñi féete ndijoor ñi féete ndijoor <laughs> wara sey na Anas ne fa hiya sunnatun fa hiya sunnatun fa hiya sunnatun yeneen tamay saa saam lii moo tax boo jàngale bari na surtout yoo xam da nga koy wax du lu gudd nga répété ko ñetti yoon ngir ñi mën koo jàpp yeneen tamay saa saam bari woon na bu doon jàngale di wax ñetti yoon wala mu ne al aymanuun al aymanuun al aymanuun Seydina Anas tamit roye ko noonu ne fa hiya sunnat fa hiya sunna fa hiya sunna kon loolu mooy sunna mooy sunna mooy sunna <laughs> nga gis yonent way saa saam kaw kaw bi laaju ko laaju ko ndax ma jox kii parce que bon kaw kaw yaa en général xamuñ ni mu demee fii mu ne bu ko laajoon te mu jàpp ne bon dañ koo xawan <laughs> man na am jortu gu rafetul quoi ci rent bay saa saam ndax newul ci daara ji waaw <laughs> mooy newul Medina dafay ñëw dañ fi ñëw occasionnellement noonu ñooñu comme que seen ak nañ leen ko jox rek ñoom buñ dugg ak ñoom ci yenn détails yi quoi voilà <laughs> ay ay Seyna Abu Bakar a ngi mais nañ ko jox moom comme que moo nekk ndejoor nañ ko jox mais quant à Seyna Abu Bakar kii euh, Ibn Abbas dafa laaj ne ne ko est ce que jox sa baytix bi di Xaalid mi Ibn al <laughs> nekk ci càmmoñ mën a ko dee yoneen saa saa yow yi <laughs> yow parce daa xam ne kii da koy laaj ndax moom boroom xam-xam la te bu boobaa am na possibilité. obligé wul ne ne ne comme que ah yonent way sa sam laaj ma la je suis obligé kon ma ne waaw waaw non non obligé wul ak xam la da koy wan ne ndax yonent way sa sam bul fàtte ci xaadisatu ñoom mu xëy sa moo noon kabbir kabbir tàmbaleel ci gën a kawe ki gën kawe mais loolu mooy bu dee ne ki gën kawe daa nekk tamit rawatina ci loo xam ne dañuy wax <coughs> voilà comme yu mel noonu xam nga loolu wax la woon bu boobaa mu ne bàyyil ki gën kawe mu j a wax ki a mate waaw mais koo xam ne dañuy joxe ndax booy wala nga naan ba pare yow doo jël kaas bi ngay kilifa gi ñu jox la euh, lii no li li jaadu te sunna mooy moo tax yeneen tubaab yi saa saa mu wax say Abdullah al aymanuun al Anas ne fa hiya sunna Abdullah fa hiya sunna fa hiya sunna fa hiya sunna mooy boo naanee yow même bu dee ne <coughs> sa taaliba ji yu ne màgg moo nekk sa càmmoñ te mag la. am ay xale yoo xam ne ñu ngi sa wet sa ndijoor kooku xale yi nga war a tàmbalee mais bu boobaa laaj leen ne leen waaw euh, gisu ngeen ma jox ma jox seen seen baayam wala seen seen baayteef bi wala seen kili wala seen nijaay buñ ne waaw mu jox bu xale yi nee déedéet ah moom itam mu jox xale yi loolu Seydina Ibnu Abbaas daa fi doxale fii <laughs> lii lu tax Seydina Ibnu Abbaas bañ loolu mooy lëkkaale ma bunt bi mooy dane yii desu yonent nay lu jóge ci yonent nay saa salaam laa ilaha illa allah lool du ma ko bàyyee kenn ndax lan wa fii daalika falyatanafasil mutanaafisuuna sawaay na gaa yi concurrence concurrence njëkkalante ci lii loolu la xam moom euh, euh, xabrul al wa tarjumaanul qur'aan akbar waaw mu ngi noonu kon nag mu ngi noonu kon mooy daal gis nañu na ci naan da ngay joxe ndejoor waaw ñu jox keneen lu dul ndigalu ko nekk ci ndejoor ak lu man di nekk amul moo booy la loolu dañ ciy wane ne amul na ci jeune la ñee mag lañ léegi duñ ko baa booya jotaay buñ fi nekkee kenn du déglu seen wax duñ leen laaj avis déedéet la yëfu mag yooyu wala yëfu yooyu nga xam ne jàpp ne ñoom daal mag ñi ñooy wax gone yi fee déedéet loolu moom amul loolu diine yi dara waaw loolu moom masula nekk sunna yonente bi alayhi salaam daanaka soo ñëw Seydina Anas bi bu fa mosoon a ñëw Seydina Anas ne day ñëw nuyu ñëpp dem nuyu xale bi naan ko yaa Aba Umayr ma za fa'ala Nughayr Umayr sëgg ba ba ba jàkka ba ba tolloog moom yow sa picc mi ngay ron num def alors que ñun léeg nañu dugg ci kër gi xale yi ñu mel ni xale yi bokkuñu quoi wala ci benn fu nit ñi daje ñu ñëw xale yi kenn du leen nuyu quoi. ñëw dem dugg nuyu mag ñi ñëw bàyyi xale ñu mel ne ay xeer loolu dara waay loolu loolu dafa ñaaw sax loolu dafa ñaaw quoi <laughs> waaw mu ngi noonee kon lii nag isaar googu moo tax Seydina Ibn Abbas ne moom du joxe affaire bi yi waaw waxoon nañ la fi muy nekke mooy ci affaire u na affaire u bakkan la ak loo xam ne jaamu yàlla newu ci mais bu dee affaire jaamu yàlla jege yonent bari saa saam dagg ci yonent bari saa saam loolu moom bu ko nangoo bàyyi al imaam naw nawawi ginnaaw loolu mu ne wa fii hada al ahadith hadith yi wax ci lii bokk na ci ci xeetu xam-xam yi ci wax ci lii hadith comme hadith bi ñu nekk mooy di tàmbalee ci ndejoor booy naan <coughs> loolu mooy sunna waaw mu ne loolu moom amul sax benn wute ci boroom xam-xam yi waaw mu ne nag solo nañ jëlee nañ ci imaamu Maalik toxale na ci moom ne loolu ci wàllu naan kese la waaye taalibeem bi di al imaam Ibn Abdul Bar al Andalusi bon taalibeem ci ngiram mais pas que ne daa daa xam imaam Maalik ñu doon dund déedéet ak ñeneen nee lii moom toxal bii dara la dëgërul ci imaamu Maalik mu ne kantaal imaam al Qaadi Iyaad rahimahullah mu ne li muy niru ko ne waxu imaamu Maalik rahimahullah da day wane ne sunna bi dafa dafa feeñ rot ci wàllu naan kese waaye yeneen yi eh, dañuy jiital ki nekk ndejoor ndejoor jële ko ci qiyaas ko ci quoi. waaw kon loolu laal la imaamu Malik waxam loolu la ko al imaam al qaadi Iyaad rahimahullah al Maliki euh, dëkkoon fii ci Maroc daal di wax waaw <coughs> kon nag mu ngi noonee euh, kon euh, loolu dangay ngay gis yonent bay saa saam tamit ci li nga xamante ne mooy ci wàcc gi ak ni nga xam ne noonu la doon demander avis yi ñëpp voilà neewul man daal naan naa ku ma neex laay jox léegi c'est bon déedéet daa xool al aymanuun wallahu taala alam kon mu ngi